a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafizu Muhyiddin Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i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 wa qaal ida saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha walyakulaha wala yadaaha lilshaytan wa amarana an nasluta alqasaata qaal fa innakum la tadruuna fi ayi taamikum albaraka rawahu muslimun rahimahu allahu taala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna hadith bi nga xam ne mooy bi mujjoon ñu gis ko démb mooy hadith numéro six cent six cent sept juróom benn téeméer ak juróom ñaar mu ne woon wa an abi Rifaa'a Tamiim ibn Usayd radiyallahu anhu annahu qaala intahaytu ila nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yaxtub tey walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko digle woon niñ ko yëgle woon de xadis six cent huit juróom benn téeméer ak juróom ñett mu ne waan anasin mu ngi jële ci sayna anas radiyallahu anhu anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na ida akala ta'ama bu ma soon a lekk ñam la'iqa da doon mar waaw da doon mar asaabi'ahu thalath ñetti baaraamam yi nga xamante ne nii moom la doon lekke waaw ndax yonent bi alayhi salaatu lu bari bu doon lekk ak loxo da doon lekk ak li nga xam ne mooy ñetti baaraamam Allah waaw comme ni nga xamante ne nii eh, eh, eh, noonu la siiwe tabaa moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam hadiisu Seydina Ka'b ibn Malik al-Ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaah nekk ci li nga xamante ne mooy saxiixu imaamu muslim ak sunanu al imaam Abu Daawud ah, as-Sijistaani rahimahullah foofu mu ne moom Seydina Ka'b radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ya'kulu bi thalaati asaabi' fa idaa faragha la'iqahaa Allah mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon koo xam ne bu doon lekk ak loxoom lu ci bari mooy day wari ne bari woon na bu koy def bu dul ne loolu la doon lekk tout temps waaw bu doon lekk ak loxoom lan la doon def euh, ah da doon lekk ak loxo da doon lekk yàqulu bi salaati asaabi' ñetti baaraam yi ñetti baaraam la doon lekk waaw fa iza faraga bu lekkee ba pare nag la'iqaha mu daal di koy mar waaw <laughs> ah boo dégloo lii moom na nga ci ja bàyyi xel <laughs> li ma ci jaaxal mooy ceebab jën nu ma koy lekkeek ñetti baaraam <laughs> ah nga doxal sun ñetti baaraam <laughs> ñaari ñaari bi ngay bi ngay sàbbale ak bi ci digg bi moom ñaar yooyu ak bi nga xam ne mooy bu mag bi ah ñoom ngay moom ngay kii bële di di eh, eh, boobu kaa man koo boole di lekk <laughs> waaw léegi loolu fexeel nga jàng ko sunna la waaw bu dee yeneen façon yoo xam ne bon dank bi day jafe muy tuuru waaw waaye nga xool boo amee yoo xam ne moom nii nga ko mën a lekke mën nga koo lekke nii euh, euh, euh, fasna fa anta ala sunna insha allah kon kon moo tax mu ne kaana ida akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalath sayna anas kon xam nañ lu tax mu ne kon ñetti baaraamam yi bu doon lekkoon ñam xam nañ ne kon loxo la doon lekk da doon mar ñetti baaraamam yi wax nañ la baaraam yooyu yan lañ qaala ba pare mu ne Seydina Anas mu ne wa qaala yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon ci doon ci teg naan ida saqatat bu ma bu rotee bu waddee bu waddee daal di rot luqmatu ahadikum li nga xamante ne mooy eh, eh, eh, danq waaw li nga xamante ne nii ab danq la boo xam ne nga xam ne mooy nit ki mën na koo sex ma mooy loo xam ne ma ab bouchée voilà loo mën a sex noonu nit ki bu ko defaree ba mu baax war koo lekk rek affaire bi wadd ah nu may def wala boog nga jël ci ndawal goo xam ne da koo jël nga xam ne mën nga koo sex dem ba koy sex rek mu wadd mu nooy def mu ne fal yumit anha al ada na dàq na dindi li nga xamante ne nii mooy effacer faxas li nga xam ne mooy li ci takk ci wàllu salte wala boog ci làll loo xamante ne takk-takk la comme bu dee ci suuf si la wadd loolu lu ba mooy euh, nga faxas suuf si waaw Allahu akbar nga ko bu dee daa poussière nga faxas ko bu dee leneen loo xam ne bokk ci moo ci nekk ta moo koy lekk mën na laa sonal nga faxas ko mu ne bu kenn ci yéen ab lëncëm loo xam ne da ko da koo yor ngir war koo lekk dugal ko ci gémmiñam bu rotee kooku li muy def mu ne ah na di fal yumit anha al ada gisoon nañ baabu imatati al ada ak hadis ba imatatu al ada an al tariq ah, <laughs> kon mu ngi noonu mooy di daq di li nga xamante ne nii mooy al al ada eh, eh, eh, lor an al tariq waaw mu ne nag boo ko faxasee wal ya'kulha na ko lekk waaw bu mu ko jël sànni ko ci poubelle bi wala yada'aha li shaytaan bu mu ko fa bàyyi fa mu rot ndax bu ko fa bàyyee na leer ne noonam bu gën yiis la ko bàyyil muy shaytaane waaw ñoom loolu la wa amara nee na yonent bi teg ci dal di digal waaw digle an tuslatal qas'a ñu daal di ñedd waaw wolof ñedd la koy wax ñu ñedd ndab li ndab liñ def lekk gi bu ñuy lekk mu des ñu lekk ba mu kii bàyyi tepp ceeb yi bu dee ceeb la ay soos fee yoo xam ne man nga koo ñedd ak mburu wala lenn mu ne loolu mu digal ñu ne nañ ko ñedd de xaala mu ne fa innakum ndax yéen laa tadruuna xamu ngeen fii ayyi ta'amikumul eh, eh, eh, baraka waaw xamu ngeen ana ban ci seen lekk yi seen ñam yi ci la borom bi def barke est li ngeen njëkk lekk wala li ci dëkk bi wala li mujj waaw kon nag eh, eh, mu ngi noonu kon mu ne rawahu hadis bii de soloo na ko muslim di al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahimahullah hadis bi bala ñu jàll war nañu wax hadis numéro sept cent cinquante trois al imam léegi laaj bu njëkk bi bala ñoo dugg ci njàngat te nañ la wax benn mbir après voilà nañ gis loolu ba pare hadis bi est ce que première njàngat est ce que imaamu muslim kese moo ko solo ñu ne la déet sëriñam al imaamu ahmad ak mbokku taalibeem al imaam abu dawud ak taalibeem di al imaam at-tirmidhi rahmatullahi ala al jamii ñoom bokk nañ ko solo al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj moom day dajale hadis indi na ko hadis vingt trente quatre mooy deux mille trente quatre ak deux mille trente cinq wa kitaabul ashriba baabu istihbaabi laqil asaabi' mu ne wa haddathani léegi deux cent trente quatre bi mu ne wa haddathani te nettali na ma waaw allahu akbar Muhammad ibn Hatim wa Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi mu ne te nettali na ma Muhammad ibn Hatim di Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadi al-Marwazi al-mu'addib rahimahullahu ta'ala wa Abu Bakr ibn Nafi' al-Abdi ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Ahmad ibn Nafi al-Abdi siyo woon ci Abu Bakr al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala haddathana Bahz mu nekk leen nekk nettali mooy Bahz di Bahz ibn Asad al-Ammi Abu al-Aswad al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Hammad ibn Salama mu nekk ñu nettali mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar albasariyu abu salama rahimahullahu taala moom mu ne qaala haddasanaa Saabit mu nekk ñu nettal mooy Saabit di Saabit ibn Aslam abu Muhammad al-Bunaaniyu al-Basriyu rahimahullah an Anas radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana izaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu ath-thalaath qaala wa qaala izaa saqatat luqmatu ahadikum falyumit 'anhaa al-adhaa walya'kulhaa wa laa yada'haa lish-shaytaan wa amaranaa an nasluta al-qas'a ah? qaal fa innakum la tadruuna fi ayi ta'amikum albaraka fii wa amarana an nasluta fii wa amara an tuslata mooy li nga xamante ne eh, noonu tamit ñëwee na ci ci riwaaya yi wallahu taala aalam kon xadis bii nii la ñëwee xadis bii nag liñ la bëggoon a wax sànq mooy gisoon nag xadis bu mel nii fay boo fàttale ko xadis bu mel nii dañ koo gisoon xadis bi nga xam ne mooy 163 ci baabu fil amr bil muhaafazati ala sunnati wa aadaabiha muy xadis muy chapitre numéro 16 waaw juróom benn euh, fukk beeg juróom benn ci ci ci buntu yi ñu gisoon mooy xadis ba mu ne woon at-taasi'u anhu muy Seydina Jaabir la woon nag la jaaroon anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bi la'qi al-asaabi'i was-safha wa qaala innakum la tadruuna fi ayyiha albaraka waaw mu jële woon ko Seydina Jaabir radiyallahu anhu mu ne eh, ama anna rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kat amara dafa digle ah bi laqil asaabi' ñuy mar baaraam yi bu ñu lekkee ba pare wa safha ak ndab li palaat bi bool ba ñu mar ko mooy ñu ñëdd ko la wax voilà ñu koy ñëdd waaw ñëdd ko ba mu set waaw wa qaala mu ne innakum yéen laa tadruuna xamu ngeen fii ayyihal baraka fan la barke fan la borom bi def barke ndax lu njëkk li li nekk ci mujj gi ak wala li li li nga xam ne moo mujj mu ne wa fii riwaayatin la am na beneen riwaay boo xam ne noonu la ko Seydina Jaabir mii solowee radiyallahu anhu lañ ko jële mu ne idaa waqaat yeneen ti saa saam dane te boo seetloo moom hadiisu imaamu Anas bii ñu nekk c'est la même chose ñoo lu bari mu ne idaa waqaat luqmatu ahadikum falyaxuzha bu dee ne lëncëb kenn lu war a sex lekk ko daa daa rot waaw am lañ doon wax naan fay boo demee da ngaa tibb <laughs> dankob ceeb dem bay lekk rek <laughs> fayen bi daal di gin laa xer fen sa loxo bi mu daal di wat <laughs> bu ko talaata bu ko mbéj bu ko mere mu ne fal yaxudha na nga jël loolee rot wal yumit ma kaana biha min al ada te na nga dindi la nga xam ne moo ci nekk ci lu mën a lore boo koy lekk wal yakulaha lool nag à condition mu bañ a nekk sobe de bu dee sobe moom non bu dee sobe taxul ñuy wax ada bi mooy loo xamante ne nii mën naa tax doo ko lekk gi boo ko jëlee lekk ko noonu euh, comme mu xejam wala yu mel noonu waaye tekkiwul ne yow léegi fii mu ne bu doon da ngaa dank léegi am benn euh, akramanallah benn euh, mu wadd ci loo xam ne am saw ay mbéewal ñu naan la demal lekk non non waxuñ la lool <laughs> al ada bi du du sobe yi de wal ya mooy yi nga xam ne nit ki mën na koo feexlu wal yaqulaha te na ko lekk bu boobaa bu mu ko bàyyi na ko da ko dindi wal yaa yadaha bu mu ko bàyyi li shaytaani ndax shaytaane wala yamsaxuta bu mu fompo yadahu loxoom bil min diili ci li nga xam ne mooy mouchoir bi ah bu mu fompo mor mouchoir bi wala torchon buñ ko jox hatta yal'aqa ba ni nga xam ne lay mare ba pare asabi'ahu li nga xam ne mooy ay baaraamam bu mu ñëw rek lekk ba pare yeneen saa salaam ne nit ki bu mu lekk ba pare rek. jël benn euh, euh, torchon wala mouchoir rek di fomp ta lu dul mu mar loxoom yi ba pare fa innahu ndax moom laa yadri xamul fii ay ta'amihi al baraka ana ban ci ñamam yi fala borom bi def barke mu ne wa fii riwayatin lahu lii def gisoon lañ mu ne am na beneen riwaaya boo xam ne beneen version bu sayyidina Jaabir solowe bi mu ne yonent bi saa saam dane inna shaytaana yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi fa ida saqatat min ahadikum alluqmatu falyumit ma kaana biha min adan falyakulha wala yadaaha licheytan mu ne gis nga cheytaane yahduru ahadakum day teew kenn ci yéen day ñëw di teewe kenn ci yéen inda kulli shay'in min sha'ni ci lépp la la cheytaane di assisté ngir yàqal la yow jullit bi yow nit ki waaw bu dee yéeféer bi moom moom ko dog cheytaane la parce que daa bañal boroomam moo tax seytaane da ko am quoi moom ci la dëkk mais yow na nga xam jullit bi noonu la moo taxoon mu waxoon ci hadis bële inna shaytaana la yajri min ibn aadama majra dam waaw gis nga seytaane day daw ci doomu aadama yi comme ni deret di dawe ci moom wala bërëb bi deret di jaar noonu lay jaare ci moom allahu akbar kon mu ne seytaane day teew kenn ci yéen ci léppam min sha'ni hatta ba ni nga xam ne yahdurahu inda ta'amihi jamono ji muy lekk sax seytaane day ñëw assister ko toog di xool ngir mën a mos ci li muy lekk waaw léegi nag mu ne fa ida saqatat min ahadikumul ma bu kenn ci yéen am lu mu war a lekk war koo sex ah bu rotee ci moom fal yumit ma kaana biha min al adha bu mu ko jël sànni ko de na jël li nga xam ne moo ci taq te waru ci woon a ànd mu faxas ko na ko faxas waaw fal yakulha na ko lekk wala yadaaha li shaytaan bu ko bàyyeeg shaytaan ndax bu ko defee foofu bàyyi ko fa shaytaane lay nuyu muy noonam bu bon bi wal iyaazu billah hadis boobu nag bañ ko gisee gisoon nañ ci lu bari te imaamu muslim rahimahullah buntu biñ la wax ne moom la ko ëndi muy kitaabul ashriba baabu istihbaabi la'q al asaabi' hadis sayna jaabir yiñ la ne wax nii ne gisoon nañ ko moom la njëkk a moom la njëkk indi rangale leen dooru indi hadis bi nga xam ne mooy bu Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu waaw ci kaw noon nag moo tax mooy hadis bii ni daanaka liñ ci war a wax yépp li ci ëpp wax nañ ko ci jotaay bi nga xam ne moo doon xaji euh, cent soixante moo doon pas mooy hadis numéro cent soixante quatre baabun fil amri bil muhaafadati ala sunnati wa aadaabiha hadis euh, chapitre seize waaw léegi am na ay kon ginaaw loolu Euh, lëkkaaleem ak bunt bi yenn yoo xam ne mën nañ ko fortaatu ci xadis bi euh, euh, bala ñu jàll ci bi ci des mooy kon Seydina Anas radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam kaana idaa akala ta'aaman la'iqa salaat loolu wax nañ ko sànq mooy dañ ciy gis kon ne li nga xam ne moom mooy li ñu sopp li nga xam ne mooy sunna nit ki buy lekk li nga xamante ne nii loo xamante ne nii euh, euh, loxo lay lekke loolu mooy li gën mooy muy lekke li nga xamante ne mooy ñetti baaraamam wax nañ la baaraam yooyu nan la koy lekke sànq loolu mooy li nga xam ne mooy sunna mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam doon def waaw léegi nag euh, loolu dañ koo sob waaw li ma la waxoon sànq mënuñu nag sànq nag ah léegi képp ku fi dànq ceeb moom yow yow def nga lu xaram parce que yonent bi alayhi salaatu salaam doonul woon dank quoi <laughs> ñetti baaraam la doon lekk te daq ñetti baaraam moom du lu ñuy dànk moom <laughs> ñu ne la déet affaire bi nag waaye bàyyil bàyyil di xaraamal nit ñi li ñuy defa non lii dañ koo sopp te moom lam doon lekk mooy noonu lañ ko doon lekke waaw léegi nag mënoo ñëw loo xam ne kenn mënu koo lekke noonu nga ne léegi nañ ko lekke noonu déedéet bu dee mburoog soos la tamit man nga def noonu man nga ko lekke noonu waaw comme ça gis nga nit ki nga gis euh, euh, euh, ah, tegginu lekk la yonent waaye sa sam di jàngal mooy nit ki buy lekk bu dee yow aajo woo sa loxo bi yëpp takk jarul ngay takkal sa loxo bi yëpp waaw ndax xam nga ne moos bu dee yonent saa saasaam day lekk ña ñetti baaraamam def nii boole ñaar yi ah ñu la waxoon jàpp mbir mi euh, euh, pré euh, kii na daal di mën a téye kii bi ak baaraam bu mag bi daal di fex lekk loolu mooy yeneen parti loxo yu ñeneen ñaari baaraam yi sax bu ñu takk waxatuma la diggu loxo bi du takk waaw bu ko defee après loolu yow booy raxasu day gën a nekk loo xam ne day minimiser utilisation d'eau yàqu ndox mi doo ko def parce que bu boobaa yow sa ñetti loxo yi ngay raxas sa ñetti baaraam yi ngay raxas jarul ngay raxas lépp def nii bu dee ne bu dee ne loolu moo koy gën a setal bu dee ne def nga nii rek dina ko setal loolu doy na muy nga gis charia ku yaakaar ne lépp dalaa bàyyi dañoo bàyyi noonu sudan ñuy wëndëg di taxawaalu mukk loolu amul waxoon nañ la moo tax la Seyna Salman al Farisi waxoon yahudi bi yahudi bi naan ko mais man daal seen yonent bi jaaxal na mais ah. mu ne ko ajal hatta buñ demee ci toilettes yi sax waaw ci toilettes yi lañ fay nañ fay nekk sax dañu koo jàngal waaw waxoon naa la bu doon suñu classe gi moom tem ñu am ne dañoo am kersa quoi dañoo xaw a genewu quoi non di wax naan yeneen saa salaam moo jàngale nu ñuy def ci toilette non lool nag moom moo ñu foog ne rek ñu ngi ci dara alors que nekkuñ ci tous waaw ñi xam dëgg mooy saxaaba yi nga xam ne ñoom rabbahumul mustafa wa kafa waaw ñoom la yonent bi sallallahu laa wasallam yar te ku mu yar doy na waaw waaw yooyu ñun ñu jàpp ne ak zen laag ak non yooyu moom di ko waxtaane lépp la ñuy waxtaane lépp waaw inna allaha la yastahi min al haqq la yaay ummu salama waxoon waaw yonent bi alei saatu salam ah inna allaha gis nga yàlla la yastahi min al haqq amut kersa ci li nga xam ne mooy dëgg waaw non kon affaire yi lool la kon mooy sopp gu ñu sopp nit ki di lekk ñetti baaraam léegi loolu mooy bu dee jàppandi nag comme liñ la wax sànq bu dee ne eh, eh, eh, jàppandiwul mais loolu garawul jàppandiwul waaw wala mu nekk soos soos boo xam ne du mburu nga koy lekke nga wala comme liñ la waxoon léegi façon yoo xamante ne nii il faut nga tibb affaire bi lépp loolu loolu moom kooku kenn waxu ko ne léegi yow eh, eh, eh, eh sa waay defal ñetti baaram bu dee ne fekk mu ngi mën a nekk loolu moo gën mais bu dee mënul a nekk sa waay bàyyil sa waay mu lekk mu góorgóorlu ci li ko yàlla xéewal te bu paree mu saal koy sant léegi nag loolu benn affaire la leneen luñ ciy jànge mooy eh, dangay gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> li ñenn ñi di di di wax eh, eh, naan dañoo kii quoi di mar baaraam yi bon loolu mel ni ñu ko naan naan lool du lu ñuy def ak yooyu ñooñu xamuñ li ñuy wax waaw <laughs> waaw waaw nga xam ne nee nañu voilà nga gis ñuy jéem a seex seexlu waaw yow loxo bi nga lekkee ba pare boo paree marko ban problème a ci nekk xanaa li nga doon lekk xoolal rek iblis ni muy yàq xelu nit li nga doon lekk li nga doon lekk est nekkul moo des ci sa baaraam yi léegi nag nga mën a jàppe ne man fii ma ne mar sama baaraam yi loo loolu nag loo non ñooñu kibru kese la wala ñàkk xam léeg-léeg sax du waa daa ñàkk daa gis gaa yi di ko def ndax man nga juddoo fenn benn milieu ñu tàmm benn habitude nga koy def nag ba jàpp ne mbir mi alors ko loolu du dara loolu du sunna ci boppam waaw waaw sunna mooy lii yonent bay sa saam def ba pare jàngale ko waaw da daf koo jàngale waxul rek deful mooy du sunna fi'liya kese qawliya gis nañ ci riwaay imaamu hadith sayna jaabir yi radiyallahu taala anhu kon mooy loolu moom ay waxu ñu xamul dara lañ ko wax waaw baaraam yi moom boo paree daal lekk ba pare yow fompul wala raxasul ci saasi loolu la yonent bay saa di tere mu ne hatta yalaqaha fekk bala waxula bul raxasu bul fompo serviette wala euh, euh, mindil coton wala li mu tudd euh, mouchoir la waaye bala nga koo def na ko mar ba pare ba bu ci dara def gis nga charia li muy bàyyee xel affaire ci bañ yàq waaw ndax inna allaha la yuhibbul fasad yàlla bëggulug yàq waaw bëggulug yàq hatta yow li nga lekk ba pare xam nga li ci des bariwul li des sa loxo wax dëgg yàlla bariwul dub ñaat dub dank du dara mais loolu ji di ci taq ak bool bi mu ne la bool bi wa amarana mu digal na an nuslatal qasa nee na bool bi ci boppam bu defee ay pepp bu ñu jël walla lekk suñu lekk walla def après mu def ay kii rek ñu jël sànni mu ne bukk bu leen def loolu yoneen saa sal bu leen ko def de ñeddi leen ko wa amarana mu digal nañu an nuslatal qas'a waaw nee na ndab li nañ ko ñedd waaw gis nga non sharia neex xam nga ay mbir la yoo xam ne vraiment euh, mooy al qimma fi fi fi fi al hadara waaw mooy sommité sommité ci wàllu civilisation mooy shari'atul mutahhara mooy amul benn parcelle ci dundug nit ki ku muy bàyyi lépp la lay jàngal amul dara loo xam ne yow da yow doomu aadama bi da nga koy soxla ci sa dund wala loo xam ne danga nga koy def pratique booy def même culturel yi nga xam ne du affaire que culturel la culturel wàllu aada lañ ko jàppe lu dul ne yonent bi sa sam jàngal nañu nan lañ koy def boo demee toilette di sëy naa kii doon wax euh, nu mu tudd euh, Salman léegi yonent bi sa sam wax nañu lan ngay utiliser tey bu doon tey papier yi ñu moom temps yooyu ay xeer lañ la utiliser nan nga koy utiliser yonent bay sa sam jàngal nañu ko c'est pas ay fala fala nga ñëw dagg lu la neex waaye jël yu bari boole déedéet mu ne la mukk jëlal lu tool waaw loo xool ba ma affaire boobu rek waaw léegi nag yaakaar nga ne ki régler détails yu ndawe noonu ci sa loo xam ne aajowul ci wàllu jëme ci ci wàllu jaamu yàlla ngay yaakaar ne yow léegi sa commerce bi nga war a def sa utum xaalis sa xëy li nga xam ne moo lay may li gën a màgg ndax mooy xutbu raxa mooy di dundalu lew nga foog ne loolu moom traité wu ko quoi ba ku nekk di permettre sa bopp di def lu la xaram lu la neex yow daal affaire bi la question est que affaire bi mu ngi ça ça rapporte temps yi non gars yu bari moom la ñuy def non affaire bi temps yi kay gars yi nee nañ ma gaawal dugg ci non benn transaction la boo xam ne vraiment man diw diw yi non sa waay amul woon dara mais bi mu ci duggee la affaire am ubbeeku léegi yow dugg ci yow yaakaar nga ne sharia dina la bàyyi yooyu noonu traité wu ko moom kitaabul buy woon yi jëm ci wàllu téere ci njaay nan ngay commerce moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib ñenn ñeneen Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma dañ doon wër ci marché bi biñ nee xalifa nan képp koo xamante ne nii xamoo baynal xalaali wal xaraam mooy mbiru jaay njënd jaay li ci dagan ak li ci dagan génnal suñu marché yi léegi waaw parce que soit yow da ngay lekk riba wala nga lekkal ko nit ñi nga lekkaloo nit ñi riba non ñooñu buñ ñëwoon suñu marché yeeg suñu suñu fi ñuy liggéey mais dañ koy dañ non non boo moyul dañ koy fermer non dañ koy fermer moom waaw dañ koy fermer waaw duggal ci marché bu la neex. nga jël micro trottoir xaw ma nga jël commerçant par commerçant wallahi diñ ko dajeeg ñu xam mais ñooñu minorité des minorités lañ ñooñu ñi gën néew ñi gën néew waaw mu leer na koo laaj affaire yi xamu ko nga ne ko xawaay ferme ton baisse ton rideau baisse baisse baisse tëjal sa sa kii bi kon ci tëj lañuy ñuy dëkk lu tax parce que mooy dañoo jàpp ne ñun daal suñu l'islam daal ci leen la yem mooy ci ñi tane ah ñenn ñi tane ba ma jullee samay julli te julli juróom nu ma neex laa koy defee ah non ay pas respecté jàkke yi non non ay wala sax respecté ko nekk sa kër di bu julli jotee au ku nekk taxaw fekk yi julli ab bu jël sijaada yi julli keneen bàyyi ba mu pare mu jël takat sijaada yu baree ngi ci kër gi de non non non ci néeg biñ dëkk colocation ay colocataire lañ au lieu bu julli jotee ñu ànd julli ñu am minimum fadilatul jamaa duñu ko def kenn jël tapi bi taxaw fee julli te farata lay waxuma naafila non farata tisbaar jot kee juggu jël tapi bi julli te am na yeneen tapi de gën a yées moom da ngay kenn ki taxaw fii di julli keneen ki jël beneen tapi bi taxaw fee yow boo ñëwee xamoo leen da ngay foog ne amaana ñii dañuy naafila ndekete yoo ma ne ñuy julli ñoom ñëpp wala timis la ñuy julli kii wa kii di julli fee kee moom mu ngay jàpp en attendant wala iyaazu billah xoolal noonu ñooñu vraiment mooy li nga xam ne yow nga xam ne salaatul jamaa dafa ëpp ba quinze vingt cinq ni ñu ko gisoon vingt cinq la ko ëppee jullit fard jullit kenn yow léegi yow nga ñëw mu ngi mel ni euh, loo xam ne dañ la walillahi masalu a'la sawaay euh, benn affaire oh, oh, oh, affaire ngi gis nga mooy ci commerce yi ñu doon wax lu jëm ci suñu amum alal wallahi ku ñu ko waxoon ci ñun doo def lii ma lay bëgg a wax non c'est nag boo defee lii moom un euro nga ci am wala boo ci amee un million un million ngay am mais boo defee leneen vingt cinq fois un million ngay am way wallahi kenn ci ñun du ne garaawul non garaawul bàyyi ma ci un million du ñu ko wax wala bàyyi ma ci un euro bi vingt cinq euro bi lay jël waa léegi lan moo tax lii nga xamante ne nii yonent may saa saa ma ko wax mu leer naññi gars yi xaw ma seen loolu day wane leen na bokk na ci li muy wane mooy seen xol yi àndul ba kenn nanguwul nekk ci ginnaaw keneen mu jiitu ko waaw wala nga gis ñenn ñi moom bu xamee ne kee mu ngi ñëw ngir julli mu gaaw taf tafee faatixa bi dóor saar bu gàtt sëgg ngir am waa ji moom mu teel la pare waa ji après mu nekk fi di continuer quoi wala iyadu bi man man man vraiment xaqaara googu man laa xamul fan la jóge quoi loolu loolu ak dese dëgg Iblis leen fowe wal iyaazu billaah moo ñuy fowe kon nga gis bu dee euh, sharia day toppatoo yu ndaw yi yaakaar nga ne dina bàyyi mag yooyu mukk waaw waaw maa farratna fil kitaabi min shay borom bi nee amul dara lu bàyyi ci téere bi lu ngeen war a xam atteem wala seen dund gi ngeen di dund ba ma wàccee sharia te lool attention de yonent yépp c'était ça yonent bu yàlla yónni la ay ñoñam soxla ba nañuy deewe ñoom ñépp suñu borom da koo jox yonent bi alay saatu moo tëj yonent yi bi mu ñëwee suñu borom ne maa faratna fil kitaabi min shay waaw bàyyi wuñ ci téere bi amul dara lu ñu ci rëcc waaw inna allaha harrama ashya'a an ahalla ashya'a dafa dagan ay mbir dafa daganal ay mbir xaraamal ay mbir am yoo xam ne dakoo koo bàyyi nekkul ne da koo fàtte de ghayr nisyaan rahmatan bikum ngir yërëm leen moo tax te comme tal aslu al aslu fil asya fil ashiya al ibaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan waaw lii cosaan ci mbir yi dafa dagan kon lépp loo xam ne sharia ñëwu ci wax ci lu ne lii dafa xaraam yow loolu dagan na ci yow dagan na ci yow ba moo tax moo tax loolu règle képp ku la fekk ngay def dara mën na la sawaay lu tax ngay def lii ci wàllu charia laa wax de waxuma ñoo xam ne dañuy waxtaan seen waxtaanu mondain quoi wala ñoo xam ne duñu xam-xam du seen affaire mu ne la sawaay lu tax ngay def lii nga ne ah maa la koy def parce que man baraatul asliya di la àndal léegi nag pour ma bàyyi li may def yow boo dee ma bàyyi ko fokk nga jox ma dalil ci alquran wala sunna bu ñëw di tere li may def bu amul sawaay yaa salaam ma ma dem yow nga nekk ci li nga nekk waaw lakum yow nekkal ci li nga ne man ma nekk ci li ma ne waaw te kenn du ko teg moo man je pense que j'ai l'intuition que est que affaire bi baax na non non non yow waroo laaj boo ñëwee fekk kuy def dara nga bëgg ko ne baaxul waroo ñëw di poser way question danga ngaa war a am ay réponse lu leer nañ wala nga bàyyi ko mu def ba kera ngay am lu leer waaw ndax al yaqiinu la yuzalu bi shakk yaqin la ne mooy bara'atul asliya wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min borom bi nee na maa leen tàggatal lépp lu nekk ci asamaan yi ak suuf yi lépp tukkee ci moom muy xéewal gu ma leen defal kon nag yooyu yëpp ay xéewal la yooyu ñu mën a xéewloo te fi ñëw nag naan ma sawaay yow lu tax ngay lekk ah yàpp kébét waaw léegi yow parce que yàlla daganal affaire yi ah, ma ne la saay danga nga am dalil buy wane ne baaxut ma ne la ruux ruux <laughs> doxal nga bàyyi ma bàyyi ma ma lekk li may lekk waaw